le cheikh ali harazim barrada radiyallahu anhu mu ne wa min alaamati mahabbatihi bokk na ci beneen mandarga buy wane sopp gu jàm bi sopp rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yarda mudda'iha bima shara'ahu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamante ne mooy woote wu ne da koo sopp ha <laughs> fokk mu gërëm ci li nga xamante ne nii moom la atte moom rasulullah sallallahu alayhi li nga xam ne mooy tëraliinam bi mu mooy sharia bi ah. bi ma shara'ahu li ko boroomam yónni ci alquran ak sunna waaw bu la nee sàngara daa xaram rëbb ci ñam hadisu ibnu umara inda al imam abi daawud waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu radiyallahu anhuma kene borom bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne la'ana Allahu al-xamr ne borom bi de tabaaraka wa ta'ala rëbb na sàngara waaw wa shaariba ak ki koy naan wa saaqiya ak ki koy servir wa ak ki koy jaay wa ak ki koy jënd wa ak koy nal di ko distillé xaw ma di ko di ko pressé wa ak ka nga xam ne moo digle ne dañ ko nañ ko ko nalal yow ma toog di xaar bu dee yu wàcc ci boutique bi yow ci nga ndax boo arrêté woon sa consommation bee ñu mel ni yow kenn dootu ko fi defaree wa mu'tasiraha waaw wa hamilaha ak ña koy transporter wal mahmulata ilayhi ak kañ koy transporter yóbbu ko kañ koy yenul jikko yóbbu nga xam lii benn ci ñii doo ci bokk ndax lii mooy la li ma li ma li nga xam ne moom la sharaa moom la tëral rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp amul benn boo ciy defati waaw man demoon dañ ma doon waaj a embauché waaye est loolu la yonent ma saa saam tër nga ne ah nga gërëm nag waaw loolu bokk na ci sa mandargaay sopp ko nga bañ ne defatuma parce que du lii la yonent ma saa saam tëral te lépp la ko tëral nag kenn manu la fexe ba duma ko def fekk maa ngi am bakkan bu ma ko defee ak kattan bu ma ko defee akum xel bu ma borom bi may sawaay wax leen lu leen neex mais man loolu laay doxal ko mu naqare nag nga seet noo koy lijjantee mais man dinaa ko doxal kon nag bokk na ci mandarga yi an yarda mu gërëm mudda'iha kii woowe wootewu ne daa sopp yonente mi alayhi salaatu wa salaam muy gërëm bi ma shara'a li nga xam ne moom la tëral hatta la yajida ba du trouver mooy la mu waxoon nee de wa wa ata'tahu amran wa athartahu taw'an dalay neexa ah, hatta la yajida fi nafsihi te bu boobaa boo koy def nag doo trouver ci sa xol xarajan ak ñëkk-ñëkk naan bon bon j'ai pas le sa xel naan bon amoon leneen moom boo mënoon a contourner la loi bi yeneen may saa saa am def moom doon nga ko def mu ne lool sax du la dal ndax bu la lool dalee mooy sa cofeel ci yonent bi alayhi salaam sa mbëggeel ci yonent bi alayhi salaam des na fekk yaa ngi am yëg-yëg boobu waaw lu tax borom bee ko wax ci suuratu nisaa sa way walla mu teg ci falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum thumma laa yajiduu summa laa yajidu fi anfusihim harajan mimmaa qadayta wa yusallimuu tasliimaa ndax suñu waroon nee na falaa wa rabbik daqal falaa mukk déet wa rabbika wat naa ko ci sa borom yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam laa yu'minuuna jaam yi duñu gëm mukk ay dëgg-dëgg gëm waaw xatta ludul yu hakkimuka ñu lay atteloo fii ma shajara baynahum li dox seen diggante différent yi ñu am waaw boo amee sa mbokku jullit lu ngeen wute ku leen di atte kan yàlla ku leen di atte rasulullah fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila allah waaw wa ila rasul <laughs> bu ngeen xëccoowee ci dara borom bi nee farudduhu na ngeen ko delloo ilallahi te yooyu mooy aay yi jiitu aay cinquante neuf bi ci saar bi di nisaa yi ko delloo yàlla war rasul ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam nu ma koy delloo yo yàlla alquran nga dem ngeen seet lan moo ci atteb alquran ak sunna nan lañ ko attebe ma doxe loolee hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum te ginnaaw bi nga leen a ah, mooy loolu ay état la fokk nga nangoo gërëm nangu dangaa problème u miraas yàgg say mbokk say frère wala say sœur fokk ngeen nangu premièrement xëccoo ngeen ñii lii laay am ñii lii lan mooy lan mooy solution bi ngeen yóbbu ko tribunal yi kallaa bu ngeen ku ko ci yóbbu tribunal sax sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam des na boo taxawee di ko woote baa nga sob du dëgg ci yow waaw wa in lam takun kadhalika fa lasta ala shay la sëriñ bi wax léegi waaw Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu boo nekkul li ma la waxoon fee nga fel la ci dara xamal ne newoo ci tus newoo ci dara sa stofeel nga ngay woote ngay nag problème bi la ñëwal naka la ko alquran defare ci suura bi ñu nekk suuratul nisaa ak ak sunna yonent bi alayhi salaatu wa waaw summa lool mooy fokk ngeen nangu nag ne ah kon nag dossier suñu miraasu baay wala suñu ndey wala yooyu léegi nag ñu ngi doon xalaat tribunal ndax boobu xamaguñu woon te loolu waru leen woon en mais comme que la nga soppi yonent bay sasam léegi xam nga ne kon am na lu ñu naan miraas ci diine parce que yaruñ leen ci woon loolu jàppoon nga ne diine julli kese la këpp këppal ci nii walla li ci def kantaar naka liy régir suñu suñu biir dan la ñuy doxee suñu société bi nan la ñuy dundi pour yow lislaam dara waxu ci dara ndax noonu lañ la yare bari na ñoo xam ne julli ñoo xam ne noonu lañ mela ah c'est pas ñoo ko tey noonu lañ leen yare waaw te ay muskallaf la ñoo xam ne ci lañ faatu am nañu doom ami sët ba faatu am ñoo xam ne ay ay am nañ famille mais vision bii lañ am ci l'islam pour ñoom mooy julli ku mën a dem Makka nga dem woor jot nga woor kanta est ni ñuy dundi am na lu l'islam ne bu ngeen di dund seen biir bu liy xewee def leen lii lii waleen di atte am na ñu bari ñoo xam ne xamuñ loolu léegi yaakaar nga ne kooku mu ne la am na sëriñ sëriñ boobu responsable ci affaire yi voilà ah est-ce bañ a responsable kooku mooy joué wul joué wul rôle ko waaw kooku jéewul rôle pam jéewu ko amatum njariñ waaw nga xam ne waa ji dundam yépp mariage am sax ndekete yoo day nekk ci mariage boo xam ne tas na bu yàgg mu nekk ci rek te xamu ko parce que kenn xamulu ko dara jàpp ne la loolu du dara comme ne fase naa soxna si mooy dee mën a ko fase naa xamul ne affaire moom fii nekkatul soxnaam bu yàgg mais ñu ngi dund ndax lan kenn xamalu ko dara waaw waaw bu dee ndaw si moom bu amee ay règles man lay def sax ci wàllu lislaam ak xamu ci dara lu tax te am na sëriñ am na sax kees bu mu bokk bu ñuy dajale alal ngir di ko yóbbul sëriñ diw at mu nekk ne dañuy ziyaare sàngam ziyaar nàngam wax naa la Sénégal lépp di diine siyaar <laughs> daan ziyaar sàngam ñuy créer rek di dem te ñañuy ñay ziyaare ji ña xam seen diine bariwuñ te kañuy ziyaare ji fexewu ngir xamal leen ko dina nangu seen koppar yi seen alal yi waaye lim leen war a xamal moom defu ci dara walla iyaazu billaah te dafay dem ndax bu ñu waxalee dëgg mooy mbir mi ci ñaari côté yépp la waaye nag yow mi endossé na yaay sëriñ yaa ëpp responsabilité waaw <laughs> waaw fii ma shajara baynahum mooy wommatu sa bopp d'abord indi sa bopp ci alquran ak sunna atteloo loolu mooy atteloo nga yonent bi alayhi salaam mais loolu desul ndax man nga ñëw mu joxe verdict atte atte bi du la sa bakkan du ci ànd waaw na naafiq ba defoon ak yahuud yahuudi bi waaw waaw mu naan yahuudi bi nañ dem ci Ka'b ibn al-Ashraf mu yées mi al yahuudi al xabiis al al qabiih nañ dem ci moom mu àtte ñu juif bi na ko mukk des yow kay nañ dem ci seenu yeneen moom doo moom mooy yahud la gëmul yeneen mais nañ dem ci moom tax assuré wu ne moom dëkk te bu demee ci kàmbu bi ashraf kenn waay jàpp ne moom li mbokk mbokk ma tax ci dem ci yeneen tubaab yi sax sax yeneen tubaab yi moom sax bëggul woon ah moom bëggul woon yahud bee tax mu dem. mais yeneen tubaab yi saa saam àtte neexu ko mu ne nañ dem keneen mu ne ko kan mu ne nañ dem ci Abubakar radiyallahu anhu teel seet ah seetaat affaire bi ubbiwaat dossier bi quoi parce que yeneen tubaab yi saa saam lii mu àtte daa ñu ne ah, mooy yow loolu du la dal kii de toute façon moom premier pas bi fa amu ko woon mooy ki ñuy wax nag mooy ci gërëm ba pare ne waaw léegi man d'accord naa bon dossier miraas mi ngi kii nañ ko léegi waaw na ko chariot àtte nga yow yaa ngi doon yaakaar ne yow yaa yor xaaju alalu kër sa baay wala sa ndey mi génn àddina nga ñëw ne ne ah non non non non parce que da ngeen bari ak nangam ak nangam yow biñ defee mérage mi ci charia non yow mu dara moo mën wàññi alal alal ñu ne la yow léegi fukk benn ci fukk ngay am xam nga ne loolu loolu gis nga gap bi différence bu rëy bi. léegi nag foofu la ñuy xamee ne est ce que su <laughs> malaaya ji duna fi am fo xarajan di nga ko juyam déet te duñu jot duñu ci seen xol benn ñëkk ñëkk benn gene benn ay ay ay xaw a bañ buy nekk ci seen xol fii maa qadayta ci li nga at yow yonent bi alayhi salaatu salaam mooy lu ndaw loolu nga yëg-yëg boobu sax war na am ci yow bu yonent bi alayhi salaam xasee xasee àtte waaw xam keroog ñu lay waxaalam sax radiyallahu anhu ci jataay bi ñu génn wala bi ko jiitu bi nga xam ne ñoom ci lañ jàpp ne yonent bi alayhi salaam bi mu ubbee Makka dafay des ba muy séddale Ji'irraana màng ma jox waa Makka ñu bareeg Maslamatul Fath ak taawu arab yu mag yi ñoom al-Abbaas ibn Mirdaas ak ñoom Uyayna ibn Hisn ak ñoom al-Aqra' ibn Haabis radiyallahu anil jamii' ñu ne ah yeneen tubaab yi saam da mu ngi séddale suñu màng mi ñoo xamante ne nii suñu jaasi yi mu ngi topp ci seen deret muy waa Quraysh am na ñu fa léegi te waa Brunei ne nii waa am na ñu ñëw tuub waaw. waaw ba Malik ibn Awf seen chef bi ñëw yeneen tubaab yi saam ne ko woon diwoon ko boo ñëwee ma jox la li ñu jëloon ci yow mu jox ñooñ ak ñeneen ñu ne mais yeneen tubaab yi saam waa Ansaar radiyallahu anhu mu ngi joxe suñu màng mi alors que ñu koy jox. ñoom lañ doon xareel cinq bu dee waa Makka démb lañ leen ubbi ñii tay lañu démb barki démb barki démb waa Makka démb waa Hunayn ni ñii yonent bay saa saa man li mu leen di jox yii may yu rëy te suñu deret yaa ngi toq ci li nga xam ne mooy seen deret yi suñu jaasi yee ngi toq seen deret yonent bay saa saa dégg ko dajale leen ca angaar boobule ne leen ndax dégguma ngeen wax yii ñu ne ah kay ñun ñoo ko wax waaw ci la leen doon waxee ne alam ajidkum dullalan fa hadaakum allahu bi wa aalatan fa aghnaakum allahu bi ba nim jeex loo ñu waa yépp di jooy waaw ba mu ne dajale leen ma waa lamsaar te bu kenn nekk ak ñoom lu dul waa lamsaar yenn ci muhaajiruuna yi ñoo fa mun doon nekk waxoon naa la dañ koy gis ci siiral man de manuma cee ndogu ndax gis xaw ma kan la te hadith yi tudduñ kan la waaye dama ne li ma gëm mooy c'est calibre Seydina Abu Bakar yooyu lay doon ak ñoom Seydina Ali ak Seydina Omar radiyallahu anhu façon yooyu ñoo fa nekk yonent bay saam gis leen xam ne ñii bokkuñ ci ñoom mais waxu leen dara ndax ñoom fu rasulullah nekk ñoom fu ñu nekk rasulullah gërëm na sallallahu alayhi wa <laughs> mu ne leen ndax fekkuma leen woon du leen ngeen sànk woon fa hadaakumullahu bi borom bi gindi leen jaare ko ci man ñépp ñaan ah kay walla ngeen nekkoon ñoo xam ne da ngeen ñàkkoon amu ngeen woon dara borom bi woomal leen jaare ko ci man ak yu mel noonu araditum ndax gërëmu ngeen man li may jox ñii mooy alxanama ash-shaata wal ba'iir xar yeeg bëj yeeg gëléem yi laay séddale nit ñi yéen nag bu ngeen di ñibbi ngeen dellu rasulullahi ila rihaalikum al-mahyaa mahyaakum wal mamaatu mamaatukum allah maa yaqulu haadaa illaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> non mu ne bu ngeen may jox ñii ay gëléem ñoom Abu Sufyaan ñoom Aqra ibn Haabis Maalik ibn Awf ñooñu lan laa leen jox ay xaraki gëléem gënamu ngeen ma jox nit ñi loolu yéen nag bu ngeen di dellu seen dëkk ba ngeen delloog man daw yàlla li sallallahu tegal leen ci al mahya mahyaakum gis nga sama dund mooy seenu dund mag yéen a koy passé ñooy bokk dund wal mamaatu bu may faatoo na may faatoo mamaatu ko mooy seenu faatu te mooy ci yéen laay faatoo te ci seen biir yéen seen man yéen laa sédd sama yéen sama bopp laa leen sédd ñu ne ko radina gërëm nañ ci li yonent ma lay saasaam def ah qasaman wa maghnama lim ñu séddee ak lim ñu woomal lim ñu jox ci bitee bi lii doy nañu allah <laughs> mooy ñu gërëm ñu gërëm bi yonent bi mooy bi yonent bi saa saa waxee dañoo gërëm ñoo nekkul woon dañ doon contester li mu defoon non ay ay questionnement lañ amoon mooy comprendre ñu woon lu tax te ganima suñu boroom li mu wax i'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu ba ni mu jeexee lii li bi saa saa a mbir mi jox ko ñii moom loolu boo leen kii woon ñoom xamuñu woon ni mu demee comprendre lu loolu moo doon seen école yonent bi leeral leen ñun ñëpp di jooy ba seen xaal seen seen sikkim yi tooy xepp ak ay rongoñ gërëm li leen yonent bi saa ñooñu ñoo am Muhammadu Rasulillah li ci gën a mat yow nag bu dee da ñëw ne da sopp yonent bi premièrement nangu woo yow. l'islam acte la bu ñu nee sharia non léegi dëkk bi da ngeen a war a xam ne non Sénégal ce n'est pas que des musulmans quoi dañ koy def ak ñeneen ñoo xamante ne nii voilà suñu mbokku chrétiens yi <laughs> waaw yow de toute façon mooy gis nga ñooñu tout le mooy loolu mooy seen étendard bi ñuy bi ñuy wane waaw mooy la ah daal ñu ne ñu ko bokkal dëkk bi du kese fi dëkk waaw dama lay laaj <laughs> mënum réew lañ doxal loo xam ne ñépp ci ànd. yaakaar nga ne en France la démocratie ñi français waxuma sax les français d'origine étrangère moo waxuma ñooñu de les français d'origine yi gën a nekk de Gaulle français mais bari na fi tubaab yoo xam ne démocratie bëgguñu ko li ñu bëggoon mooy roi bi fi newoon Louis XIV ki sutam c'était Louis XIV buñ sañoon ñoom ñooy jiitewaat bi réew France ab roi ab ab ab buur jiite ko am na est-ce que bi ñuy tëral démocratie bi fii France ñooñu amuñu woon. ah les royalistes lañ leen doon wooy ñi nga xam dañoo bëggoon roi bi nekk mais ñu ngi li ñuy teg dañoo teg ñuy teg ba tey ñi teewul ñooñu ñu ngi am ak ñeneen bëgg yeneen façon yi nu ñu doxale réew mi lu bokkul ak démocratie est que tax na ñu léegi nañ ak démocratie bi non c'est que réew mi bokkuñu ko ñeneen. moo tax loolu ay waxi munaafiqun al lañ ak ñoo xamante ne ni dañuy wootewut bo ñu gën a pataale làmmeñ nag ñoo ko dàq wax. waaw yonent bi saa saam ba muy samp la muy samp Medina amul woon ñeneen ñoo xam ñépp ay jullit lañu <laughs> amul woon ay yahud yahud biñ doon wax sànk ñëw naan naafiq bi nañ dem yonent bi saa saam daal di ñuy àtte moom lan la woon moom moom du nekk loolu yahud est-ce que taxoon na yonent bi saa saam ne non c'est réew mi dañ koo bokk ak ñeneen yaa yee yahud yaa les animistes arabes yi nga xam ne ci waa Aws ak Xasraj rek gëmuñu dara seeni mag yi dañuy jaamook ñoom laat ak ñooñu est-ce loolu taxoon na yonent boo xam ne dañ ne il faut ñépp bokku nangu ci ñu ko fi door a tëral loolu lépp waxi jaaxal la loolu wanewul dara lu dul fa nga toll ci yonent bi saa saa mooy jaralu la dara waaw waroon ngaa am kersa nag taxawati ci mbooloo yi di jaay ne yaa ko gën sopp ba pare bind sa oto sopp na bi aarun wa naarun wa sanaar xam nga ne yow gàcce la sa kaw safara bu rëy sa kaw boo doon am nite nga waaw kon ginnaaw bi nga nangoo ne da ñëw yonent waaye saa saa la bu àttee ñëkk ñëkk benn gen doo ko am ci li mu àtte da gërëm wa yusallimu taslima li waalan saamne radina looloo lay dal loolu nga war a def ñu wommatu wommatu wunamu gën a mate waaw kon mu ne la lii ci xalaa ma yi la bokk ci mandarga yi sopp yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> moo tax mu ne fa salaba ismal iman suñu boroom dafa rikki teg ne ismal imaani turu ngëm yàlla amman wajada fi sadrihi harajan min qada'ihi wa lam yusallim lahu waaw Cheikh Ali Harazim Barrada radiyallahu anhu mu ne yonent ba suñu borom dafa rikki dindi turu ngëm yàlla ci képp koo xamante ne ni yonent ba saa saam dafa àtte ba pare sa xol nga ci yëg dara lu wuteeg àtte ba li ak bu ma sonoon du demee nii ak non dama amul pexe. wala muy sallim na wu tëj te wommatul ñir àtte ba àtte ku melul nii suñu ak ngëm yàlla nga ne ma ah saa yéefar lay doon mooy ngëm yàlla nga matut voilà. laysa lahu kamalul iman amul ngëm yàlla bu mat mu ne wa min alamati mahabbatihi waaw beneen a ngoog <laughs> waaw beneen mandarga ci sopp yonent bi alayhi salatu wassalam bëgg ko ta'zimuhu 'inda dhikrihi maggal yonent bi alayhi salaam bu ñu ko tuddee comme ni saafi meloon Seyna <laughs> Sabit wala non euh, kii du Sabit al-Bunani sëriñu Malik bi sëriñ la ci Malik jëlee moom mu ngi saxiix mu ngi saxiix saxiixayni kutubu sitta mu ngi as-Sikhtiyani as-Sikhtiyani as-Sikhtiyani as-Sikhtiyani looloo ñëwagul ci ay tur beeg tur beegi sama xel mi man ma ko wax as-Sikhtiyani ah moom la. gis nga bu ñu comme ni borom Shifa mu ngi koy tudd di al-Qadi Iyad al-Maliki al-Maghribi radiyallahu anhu ne moom bu ñu mësoon a tudd yonent bi alayhi salaatu yaram bi day day day soppeeku mi ci gaaw ndax màggal gu mu ko màggal da ngay gis mu commencé xonq dafa weex commencé xonq da nga koy xool ni gis waa ji mel ngay xool asamaan si mu weex tàll jékki gis muy nii nii di jóge nii ñuy xonk ñuy mel nii ni muy soppee ko moom ci saase loolu lay gis waaw c'est que Sabit ibn Aslam al mi ma xasa tudd moo tax as-Sikhtiyani mii <laughs> ma turam ñëwul <laughs> ah way yàgg nañ ko gis fii de xanaa danga ma doo ma ko fàttali <laughs> hein kay eh, dina ñëw insha allah day soppeeku nekk ci ay xaal yaram bi ci boppam ngay gis mu soppeeku ndax la màggal bu mu màggal yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax imaamu Maalik toog na di jàngale ni mu siiwee xadiis waaw toog na di jàngale xadiis jiit fekk ko ci jëf kay yonent bi alayhi wassalaam fett ko waaw fett ko ne ko rey rey rey jiit scorpion dóor ko ay ki rey rey rey rey imaamu Maalik toog ne teg jiit gi di am nga jiit moom boo yënguwul day ratata day rafaal ratatat lay dóor gis nga kiiwam bopp cek cek cek cek lay dóor imaamu Maalik a toog xar kanam gi soppeeku taalibe yi gis ko mu ngi ñaq di soppeeku xar kanam gi ñu xool ndeke jiit woon moo ko doon fett yënguwul ndax màggal xadiisu yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy mandarga yi wa min alaamati mahabbatihi ta'zimuhu 'inda dhikrihi bu ñu ko tuddee moom alayhi salaatu wassalaam màggal ko waaw Ayyuub Ayyuub ibn Abi Tamiima as-Sikhtiyani Kaysaan as-Sikhtiyani moom la <laughs> al-Basri moom moo doon soppeeku noonu mooy as-Sikhtiyani Ayyub ibn Abi Tamima Allah as-Sikhtiyani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah kon lii ci mandarga yi la bokk ay ñu tudd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni benn waaye lañ tudd ne nga tàmbalee tëb nag di fetta soo ko tëb di wala sang kii te loolu attention de gis nga ñun wolof yi ñu yare ak a ñoo miin lool da ngay gis benn waay naan xaala Muhammad sallallahu alayhi wa Muhammad nee na léeg-léeg nga sallallahu alayhi wa koo xam xaala Muhammad waaw hadith bi nee na Muhammad nee na benn waay na gis Muhammad waaye léegi ci kaw noonu muy tudd nag sëriñam moo tax keroog ash-shaykhul akbarul a'zam unjubatu dunya waaw al-qutbul alam tudd la neex door a indi sa turu sëriñ <laughs> na radiyallahu anhu wa anhu arda radiyallahu booboo yow Serigne booboo la jéppi wallahi di lay jéppi da lay jéppi yow yeneen ci may saasam xattaa julli ci moom sax nay nga koo def ak ni koy tudde di ko sàllalu ba ngay dund sa Serigne bi nga xam ne lépp lu mu am ci moom la ko jële te def mahabba ñuy wax am ci moom la yeneen ci may saasam loolu am ci lépp lu mu am ba yow nga taxaw di di ko woote woo di ko mbubboo ba pare ñuy wax ngay def yëfu yëf yu mesquin yi di tudd sa sëriñ di ko réel di ko màggat koo dégg mu tudd turam kese jaral na laa xeex waaw ku tudd turam te ci sëriñ nga jaral na laa xeex ak koog ni kii dafa ñàkku taalibi amul yar dinañ ko bantal dinañu ko yar léegi nga yaakaar ne sa sëriñ booba képp ku baax ke ñu jële kay seen cosaan moom c'est normal ñu naan ko nga ñëw taxaw ne Muhammad kese taxaw jàll